kon in alayhi salaatu wassalaam kon ñu ñëw fi nga xam ne moom lañ yemoon ci li nga xamante ne nii ab tënk la ci nettali bi nga xamante ne mooy al isra wal mi'raj lii li nga xam ne mooy tukki bi alayhi salaatu wassalaam tukki woon suñu boroomu ko tukkil yóbbu ko min al masjidil haram muy makkatal mukarrama zaadaha llahu sharafa yóbbu ko ila baytil maqdis wala baytil muqaddas a foofule léegi nag après de foofu mu jóge foofu dem ci fi nga xamante ne mooy asamaan yi léegi nag agsi woon nañ fi nga xam ne mooy ci la dem ba gisee boroomam mooy boroomam daal di koy accueillir gis na boroomam nag loolu beneen affaire la voilà mooy est-ce que gis na boroom di tabaraka wa taala loolu boroom xam-xam yi dañ cee wuute ku mel ni ñoom sayyidatu Aisha ñoom sayyidina Abu Dar ñoom sayyidina wa mawlana ibn Mas'ud radiyallahu anhum ñooñu dañ doon wax ne gisu ko parce que ñoom sayyidina Abu Dar nee na man maa ko laaj sama yonent bi alayhi salaatu wassalaam moom mu ne leer la gis léegi nag ki nga xam ne mooy mawlana ibn Abbas ak ñeneen nag mooy wax wuuteeg wax ñoom dañ ne gis na boroomam wallahu taala alam loolu it gënoon nañ ko leeral walillahi alhamdu wal minna léegi kon ba mu ko joxee li nga xam ne mooy cinquante julli muy juróom fukki julli kon romb na seydina ibrahim alayhi salaam ci ñett ci sëcceemu la la asamaan si daal di romb nag bi mu agsee ci seydina muusa alayhi salaam seydina muusa alayhi salaam ne ko muulan la la sa boroom jox mu ne ko ay julli la ma jox de cinquante julli mu ne ko ñaata mu ne ko juróom fukki junni juróom fukki julli muy cinquante julli mu ne ko loolu bari na de demal nga laaj ko mu daal di lay wàññil man mii qad jarrabtu bani israil man isa man muusa ba alayhi salaam daal dinaa expérimenté jarbu naa daal dinaay héehée man de expérimenté naa te dox lawante naa waa banu israil waaye ma ne waxuma la yow julli yu bari yi ñoom ñoo ëppoon doole sa xeet te ñoom ci seen bopp la ma leen doon wax dama cee sonn te doonuñ koon respecté kon nag damay ragal cinquante julli sa xeet du ko attan demal nga wax sa borom mu wàññil la yonent bi alayhi salaatu wassalaam dem yo suñu borom wàññi ci dix mooy mu wàññi ci fukki julli mu des li nga xam ne mooy ñeen fukki julli di quarante prières léegi mu ñëwaat ba rombaat ba agsiwaat ci Seydina Muusaa waxaat ko alayhi salaam la même chose ne ko ñaata la sa borom joxaat la la ko dix mu ne ko quarante ci des mu ne ko loolu ba léegi bari na demaatal nga laajaat ko mu wàññi yonent bi alayhi salaatu salaam demaat mu des lan fanweer di trente léegi mu ñëwaat Seydina ko lool ne ko trente bari na de mu demaat suñu borom wàññiwaat mu des lan vingt léegi mu demaat mu ne ko waxaatal mu ñëwaat mu ne ko ñaata vingt vingt ci de vingt daa bari mu wàññi mu demaat suñu borom wàññi ci dix léegi nag bi nga xamante ne nii nag ci la ko waxaat ne ko demal mu dem suñu bo kii suñu borom daal di ci wàññi li nga xamante ne mooy diis yi mu wàññi ci cinq mu def cinq léegi bi mu ñëwee ñëwaatee ci Seydina Muusa alayhi salaam mu ne ko ñaata la la joxaat mu ne la wàññi mu ne ko juróom a ci des mu ne ko waxee juróom daa bari ba léegi de sa jaam sa xeet yi duñ man demal mu di koy wàññi yonent bi alayhi salaam ne ko nag baagante naa mooy dem naa ci sama boroom nag di kii ba di ñaangu woyofal ba nag léegi am naa kersa di demaat daal di ko laaj mooy juróom yi daal naa ci yem Seydina Muusa Musa alayhi salaam ne kon baax na kon noonu la fa la jóge ci Seydina Musa alayhi daal di wàcc loolu day wane ne kon banque bi mu ko njëkkee romb muy jooy naan xaw ma woon ne boroom bi dina ma féeteel kaw keneen koo xam ne moom dina teg keneen ci sama kaw koo xam ne sama gannaaw lay ñëw kooku lool nekk lool loo xamante ne xaasaahu affaire ki ñaanam yooyu déedéet ak jalousie déedéet loolu bu doon lool la danaan naa ko bàyyi sax ak cinquante julli bu demee dinañ am problème déedéet yërmande gu rëy am ci xeetu moo tax mu wàññi loo ko ne ko wàññil damaa bëgg sa xeet ngir comme si ñu mën a attan li leen borom bi di teg te loolu la ndax moom Seydina Muusa alayhi salaam kenn gënu koo xam ne xeetu yonent bi alayhi salaam li borom bi wàcce ci ñoom mooy alxanafiyatu samha li nga xam ne dafa wëllif lépp jublu jëm ci borom bi tabaaraka wa ta'aala te yomb kon ci kaw noonu ci la jógee foofu moom alayhi salaatu wa ginnaaw bi nga xam ne rek ci la ñëwaat dem Jérusalem mooy ñëwaat fi nga xam ne fi nga xam ne Jérusalem ak al-Buraq ànd Seydina Jibril alayhim assalaatu wassalaam foofu nag ci kaw waxu imaam al-Hafiz ibn biñ newoon moo gën dëgër ginnaaw boobu ci la ñëw daal di diite li nga xam ne ñooy yu malaaka yi léegi mooy yonent yi alayhim salaatu wassalaam nga ne mais dañ leen koo présenté ñu ne waaw bu ñu leen di présenté malaaka yi am na ñoo xam ne jot na leen a gis ci asamaan si te mooy ñu la tuddal mais comme que malaaka yi dañoo bari ay cent vingt quatre mille lañu mooy maanaam malaaka par kenn kenn kii mooy kii kii mooy kii kii mooy kii loolu lépp te loolu lépp ci mais ci kersa yu ndaw moo ci jamono yu ndaw la bu lu gudd ah, mooy partie ci guddi gi bu ndaw la moo tax mu ne asra bi abdihi moo tëggal jaamam bi laylan benn partie ci li nga xamante ni nii mooy guddi gi ñëw la kon nag loolu la léegi kon ci la leen jiite ginnaaw gi nag ci la fa jóge daal di sayyidina Jibril alayhi salaam àndaat ak moom ñu daal di dem Makkatal Mukarrama zaadaha Allahu tashrifan wa takrima lépp ci guddi gi dem na fi Jérusalem dem nag Baytul Maqdis ak yooyu lépp dem ci asamaan seeg yooyu yëpp ba ñëwaat léegi nag bu ñu ñëwee noonu ci guddi gi tëddaat léegi nag bi nga xamante ne nii nag loolu mooy li nga xew mooy li xew léegi mooy malaaka yi nga xam ne maanaam malaaka yi tout le temps mooy yonent yi nga xamante ne nii moom la romb ci kaw asamaan moom la ku mel ni sayyidina Alhaaji Malik di wax ci xilaasu zahab mu ne bi aadamin marra isa yusufin wa xanuuxin thumma haaruna muusa wal abir rahimi mu ne ñamu faroom bu foofu la ngir nga man koo takk ci benn bayt rek nga takk koo xam leen mu ne bi aadamin ka mu njëkk a romb ba mu jógee benneelu asamaan ka as malaaka ma nekk yonent ba nekk ci première asamaan mooy seydina aadam abul bashari alayhi salaatu wassalaam muy bàyyu mbindeef yi moom la njëkk a romb ginnaaw gi isa seydina isa moo nekk ñaareelu asamaan mook seydina yahya yaa ndax da koo tuddul fii ndax Seydina Isa daa war a wàccaat bu wàccee te asamaan si warula wéet ab yorente bi fa war a nekk moo tax mu def fa deux loolu borom xam-xam yam ñuy wax lool rahmatullah alayhim ñoom ñaar ñoo fa nekk ndoo léegi nag ba mu jógee foofu yuusufin mu romb Seydina Yuusuf ci ñetteelu asamaan si moo fa ne wa xanuuxin xanuux boo déggee ñu dara yonente Yàlla xanuux mooy yonente Yàlla Idris mooy xanuux loolu la tudd tamit turam la léegi nag moom la romb ci li nga xam ne mooy ñeenteelu daawuda juróomeelu asamaan seydinaa haarun summa mu muusa seydinaa muusa daal da ciy tegu ci juróom denn asamaan wal abir rahimi ak baay ji nga xam ne moo fees dëll ak yërmale di seydinaa ibrahimul xalil mi nga xam ne mooy baayam mooy papaay yonent bi alayhi salaatu wassalaam ndax mooy maamam te maam dañ koy woowe baay loolu la kon nag mbir maa ngi noonu kon nag bi mu wàccee na ba ñibbi màkka mais nga mu wàcc ñibbi sa suba jot yonent mi alayhi salaatu salaam am na benn riwaaya bu yaay Ummu Haani boo xam ne bi mu ko ko waxee Sayyid yonent mi alayhi salaatu salaam nettali ko yaay Ummu Haani dana ko yi lii bu ko wax waa Makka de boo leen koy wax ñu lay weddi looy xamee boobu dese naa dëgër li am daal mooy ca suba ko comme ni ko al imaamu Ahmad ibnu Muhammad ibnu Hanbal ak al imaam al Bazzaar rahmatullah alayhi Abu Bakr rahmatullah alayhima daal di soloo ci yoo xam ne yu wér la nee na Abu <laughs> Abu Jahl yonent alayhi salaam ne damaa xëy léegi bi ma xëyee ci suba gi di dox <laughs> ci kaaba gi noonu léegi ma romb Abu Jahl mu may xool quoi ne ma hee ne ma ah, yaa Muhammad malxaba ma way waxu façon waxu kàccoram ne mais daa am lu xew ne ko ah Muhammad ni ma la gisee ngay dox nii mbaadu daa am lu xew alayhi salaatu wasalaam mu ne ko waaw mu ne ko lan moo xew mu ne ko ci guddi gii nii guddi gii dem naa fi fi nga xam ne mooy baytul maqdis Jérusalem ba ñëwaat mu ne ko Abu Jahl ne ah, dem nga eh, eh, Jérusalem baytul maqdis après nga ñëwaat taxaw nii di wax man ci guddi gi ah mu ne ko Abu Jahl ne bon ne ko xaaral est-ce que yaa Muhammad alayhi salaatu wassalaam waa yow mooy lii nga ma wax nii est-ce que bu ma woowee ñi nga xamante ne nii ñooy waa Quraysh sa mbokk yi di nga leen wax lii ñu wax mu ne leen waaw rek abu jëlin fële yuuxoo kay yuuxu ba ci kaw maasa yuuxu woo waa waa waa waa banu kinaana ak gaa yoo yele yéen waa Quraysh ay ca leen waay waay nopp dégloo dina xabaar jot waay daw si leen waay agsi leen gaaw wallooy gaaw leen daw si gaa yi agsi léegi abu jëlin ne ne ko nag gaa dégg wa baatu Abu Jahl te moom nga kilifa la woon gaa yi daw si nu mu gën a ne xam na lu xew seen léegi ñu ñëw fekk moom yeneen ci ma moom léegi ñu ne ko léegi mu ne mu ne ko mu ne ko yaa Muhammad eh Muhammad alayhi salaam li nga ma digoon léegi ne woon bu ma woowee nit ñi di ngeen ko wax ma li nga ma wax léegi li nga ma wax léegi léegi nag Seydina Rasulullah alayhi salaatu wassalaam ne leen waaw ne leen man de damaa dem damaa rañaanoon mooy suñu borom man damaa tukki ci guddi gi jege sax asamaan si ah. fii nii jóge naa fii ci guddi gi Makka gii zaadallahu sharafa dem Jérusalem une ci guddi gii ñu nekk gii ñu weesu nii léegi gars yi Mawlaana Ibn Abbaas nee moo ko nettali ñeen ñi di jël seen loxo di dóor ci beneen loxo yi ñii di jàpp ci seen bopp yi ñii di ndax ndax lan yéemu ah loolu jëlee lii. nag gaa yi commencé mooy am ñoo xam ne gëmoon nañu keroog lañu weddi yàlla moom la suñu boroom doon wax naan wa ma ja'alna na allati araynaaka illa fitnatan linnaas mooy lañ la waroon ru'ya boo tekkiwul ab géntaan ah, mooy la nga xam ne ba nga ñëwee ma wan la ko nga daal di koy dund fa nga xam ne Jérusalem ba nga demee loolu ma ko lu fitna mooy loo xam ne dama ci doon tester di ci nattu nit ñi nga xam ne ñooy ñi la gëmoon ne dañ laa gëm ngir xool kan mooy des ak kan mooy weddi moo tax ñu bari keroog lañ weddi ne waaw ah, non non mooy li ñuy wax rek gars yi non laa nag bon sëriñ bi il dekoon quoi non tey nag moom vraiment li mu wax ëpp na quoi xoolal li mu wax nii rek non affaire bi léegi nag waa Makka nag. mbagg mi nag tëb nag gars yi di yuuxu ñii naan tey de moom déggati nañ boo xam ne bi nga ndéetee garaaw léegi nag gars yi ne nañ gaaw dem wax ko xaritam bi bu ko defee rek bu ko weddee moom ñépp wedd ko muy sayyidna Siddiq radiyallahu anhu ñu ay yónni nu ngi na gaawee ko ko ah, ah dem fekk ko fa ne sa waa ji nettaleeti na lu garaaw de mu ne ko lan mu ne ko nee gi dafa dem Jérusalem quoi te ñëwaat da ngeen koy waxal loo xam ne waxu ko léegi nag na Seydina Abu Bakar gaa yi ne ko moo ko wax mu ne leen bu dee gaa yi nag am ngandum déception waa Quraysh daal di mer daal di am nag yi waay yow vraiment mooy mooy seen yaakaar tas le xoolal xoolal gëm na ko ah nee na dëggal na ko nee na yaay yéey dëggal na ko xoolal rek man waa ji tey man boppam bi dara new ci moom xoolal rek moom lu mu wax mu moom neen dëgg la quoi gaa yam déception moo tax bés boobu dañ ko tuddee as-siddiq moo tax yonent bi alayhi salaam ci boppam moo ko tuddee ba pare moo tax keroog gisoon nañ sayyidatu Aïsha keroog bi nga xam ne ci la doon wax ba sayyid yonent bi alayhi salaam naa ko yaa bint as-siddiq yow doomu as-siddiq dëggu ki nga xam ne ba ñépp di weddi yow yaay ki nga xam ne yaa dëggal yonent bi alayhi salaatu wassalaam léegi am na ci benn riwaay boo xamante ne Abu Jahl dane yonent bi alayhi salaatu wassalaam ne ko waa yow léegi da ngaa demoon quoi mu ne ko waaw mu sa benn tànk mu yëkkati benn ne ko yëkkatil sa beneen tànk mu ne ko ah déet mu ko yëkkatee damay daanu ne ko léegi da nga lay dem nga mu ne ko déglul ma wax neew ma man damaa dem man dañ maa tukkil dañ maa yóbbu mooy dañ maa Seydina Jibril moo ma waaye du man ci sama coobare loolu rek laa demee kon nag affaire bi lii mooy qissatul isra kon keroog ñi nga xam ne am nañu ci weddi am na ñoo xam ne keroog lañ tuddi nekk ay yéeféer parce que mbir mi daa gaaw ndax jàpp nañ ne lii moom tegul suñ xel te yeneen time am na ay mandarga nag yu ko waa Makka laaj ne ko léegi nag gis nga comme que yaa ko fi wax dem nga léegi nag wan ñu décrire ñu Jérusalem loolu dañuy gis jotaay bii di ñëw insha Allah wa ta'ala wa ta'ala wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammad wa ala